turam moo doon abu raafi'in alqibtiyu abu raafi'in la tuddoon alqibtiyu bokkoon ci koju copte yi mooy fëre ci Égypte les Qibte nekkoon mbokku euh, Maariya al-Qibtiyya radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nekkoon yaayu seydina Ibrahim ibni rasulillah aleyhim salaatu wassalaam ah, moom mi mawla rasulillah muy abu raafi turam nag dañ cee wute ndax ku mel ni imaam ibn abdil bar al andalusi raxmatullah aleyhi ci al dane ashharu ma qiila aslam dane li gën a ci lu ñu wax ci turam moom mooy aslam la tudd kanta seydina yaxya bnu ma'in raxmatullaahi alayhi moom dana ismuhu ibrahim turam moom abu raafi ibrahim la tuddoon lool muy ñaari wax waqaala kii nag kanta mus'ab bnu zubayri raxmatullaahi alayhi mu ne moom turam ibrahim la woon waaye niñ ko doon dàkkantale mooy burayh burayh wa huwa tasghiru ibrahim mu mooy dañuy def tasghir tuutil ibrahim bi euh, tasghir bon lii nii tasghir bon entre dañ def parenthèse ci wàllu tasghir bon loolu affaire kii la euh, bon ci affaire u langue arabe ah tasghir mooy nga jàpp ab tur di ko comme bu ma ne as as as sàmba sàmba ma ne kii de as sàmba su ndaw la voilà as sàmba la rek mooy noonu may tuutale loolu mooy tasxiir moor as moor mooy yu noonu nga xam ne danga koy loolu lañuy wax tasxiir ci arab nag dañuy damm ci kanam daldi yokk benn yaa ci avant fin avant dernier lettre bi avant dernière lettre bi exemple tasghir comme abdun ubaydun abdun ab jaam ubaydun as njaam voilà abdun ubaydun loolu exemple la ci li nga xam ne mooy at tasghir loolu tasghir dañuy tere nag ku ko def turu boo koy dañuy tere ku ko def turu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam loolu moo tax ñi naan Shuayb euh, ci ci sha'b la jóge tasghiru sha'b la sha'b mooy peuple Shuaybun as peuple déedéet loolu ñu ne nooy déedéet loolu demewul noonu ndax loolu tur yonent yi aleyhimu salaatu kenn du leen tasghir moo tax fii Ibrahim Ibrahim ñu ne Burayh këne euh, Ibrahim la woon laqabam bu rëy mooy ne lii buñ ko nettalee it mooy du lu ñuy jëfe ndax dañ lay yëgal ne la tasxiir kenn du ko def turu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam léegi kon loolu benn wax la këne turam Ibrahim la waaye niñ ko doon dàkkantale mooy surnom am laqab mooy surnom moo doon Burayh kanta ibn shahin raxmatullah aley mu jële ci ibn abi daawud raxmatullaahi ala aljamii mu ne kaana ismuhu quzmaan mu ne kii turam moo doon quzmaan quzmaan la tuddoon fa sumiya ginnaaw gi nag ñu tuddee ko quzmaan la tuddoon ginnaaw gi ñu tuddee ko baad ibrahim ñu tuddee ko mujj gi ñu tuddee ko ibrahim waaye am na ñeneen ñu ne yasaar la tuddoon moom abu rafi raxmatullah aley am ñeneen ñu ne euh, déedéet hurmuz la tuddoon muy hurmuz moom nag seydna abu rafi comme ni mu ko waxe ci xadiis bii seydna al abbaas ibn abdil muttalib radiallahu taala moo ko moomoon ginnaaw gi mu may ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag seydna abu raafi' mooy nettali keroog badrin li nga xam ne moo xew quraysh fekk moom jamono yooyu mu ngi quraysh foofu kon sangam moo doon kan mooy al abbaas ibn abdil muttalib jamono yi moo ko moomoon mayagu ko woon aleyhi salaatu wassalaam moom gis nañ Seydina al Abbas keroog Badr dañ ko jàpp prisonnier mu àndoon ak kuffaaru Qurayshin yi Seydina Abu Rafi boobu nag di booyam boobu mu bàyyi woon këram fële ca Quraysh mooy nettali ci xadiis bi imaam ibn isxaaq solo muy xadiis bu da'if qaala abu raafi abu raafi raxmatullah radiyallahu anhu dane kuntu lil abbaas ibn abdil muttalib mu ne man de damaa nekkoon gulaaman as mbooy laa woon lil abbaas ibni abdil muttalibi ñeel al abbaas di doomi abdil muttalib radiyallahu an seydina al abbaas mu ne moom seydina abu raafi' wa al islaamu qad daxalanaa ahlal beyt fa aslama al abbaas mu ne islaam nag daldi dugguñu ñu ñun waa kër mooy waa kër yonent bi alayhi salaatu salaam ahlal bayt ndax ñoom ñii ci fan yonent bi alayhi salaatu salaam lañ bokk te dinañu gis ci tarjamaam balaa jeex moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne mawlal mi minhum ne ñi nga xam ne ki nga xam ne moom euh, ñi ko goreel ñooñu ko goreel famille boobu ci ñooñu moom kooku ñu goreel ci ñooñu la bokk moo tax abu rafi min ahlil beyt ci waa kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhum la bokk mu ne nag lislaam daal di ñuy dugg ñun waa ahlal bayt ñun waa kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di famille ndax ñoo ndax al abbaas ibn abdil muttalib euh, petit frère wu abdallah mi jur yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñépp abdul muttalib moo leen juróon mu ne fa aslamal abbaas bi lislaam duggee nag suñu waa kër al abbaas tuub radiyallahu an wax laa ne la xadiis bi wérul dinga am insha bu ñuy wax ci affaire prisonniers yi dinañ gis ne al abbaas ibn abdul muttalib même bu dee ne am nañu ne tuuboon na màkka laata badar comme fii nii am na riwaaya yu wér yoo xam ne comme riwaaya seydna omar bi radiyallahu anhu day wane ne seydna al abbas tuubagul ndax incha allah foofu seydna omar keroog prisonnier yi bi mu ñëwee euh, di wax ak seydna al abbas madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam wax comme que gisoon na yonent mi alayhi salaatu dafa le fait ñu jàpp bàyyi te xam ci prisonnier yi da ko doon gêner doon na tax presque du nelaw ndax loolu euh, mu wax ko Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu mu ñëw dem wax ko ñu jàppoon al-Abbas defoon ko prisonnier ci waa Lamsaar radiyallahu anhum euh, ngir ñu bàyyi al-Abbas moom Seydina Omar ne leen atliqul Abbas al-Abbas bàyyi leen al-Abbas ñu ne ñoom duñ ko bàyyi ñu ne ko mais mu ne leen bu dee yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo gërëm loolu ñu ne bu dee moo gërëm loolu jëlal nga yóbbu al Abbaas Allahu akbar ñoom loolu la woon wallahi ñooy ñi nga xam ne doonuñu woon noyyi lu dul ridaa sayyidihim wa sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngërëmu yonent bi alayhi sa wassalaam a taxoon ñu doon noyyi lu amul nañu xaar non yaa am nañ temps nañu xaar rek après dinañ ko mën a def déedéet ñoom doon ñoon doxale noonu de ñoom bu ñu yëgee que lii mooy gërëmu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci saasi lañu koy dox ñu ne ko mu ne ko jëlal Seydina Umar ibn al-Khattab nee ci yoon bi may indi al Abbas ne ko ne ko Abbas tuubal Abbas tuubal mooy ne lool insha allah bu àggee foofu riwaay boobu day wan ne ne tuubul woon eh, am na nag ñu ne tuuboon na mais boobu noonu da ko doon nëbb waaye insha allah bu ñu àggee foofu dinañ gën a ñëw ci détail yooyu insha allah mu ne kon fa aslama mu daldi tuub al abbaasu abbaas radiyallahu taala anhu wa aslamat ummul fadli soxnaam moom Seydina al Abbaas radiyallahu anhu di ummul fadli bàyyi ñoom Qusam ñoom Abdullah ibn Abbaas ak al Fadl ibn Abbaas ak ñooñu ñu màgg ñooñu moom di ummul fadli di Lubaaba bint al Haaris al Hilaaliya radiyallahu taala anha moom daldi tuub wa aslamtu mu ne man Abu Raafi' man ma tuub mu ne nag wa kaana al Abbaasu yahaabu qawmahu wa yakrahu xilaafahum wa kaana yaktumu islaama mu kantaan ak sama njaati gi sama kilifa di al abbaas radiyallahu anhu moom nag dafa dafa moom dafa ragaloon waa Quraysh mooy ne paa da leen tiit nii mais mooy daa liñ doon sóoraale biir Quraysh moo bari ndax position bi mu bi mu yore nga xam ne ñoom sang yi ñu doon ak waa Quraysh ñoom Abu Jahl nag ñoom Umayya gaa yooyu ñooñu noonu da doon suuraale di leen bàyyi xel mooy ne doon def euh, da leen ci doon xalaat bu baax hee bu ma fi wanee ne lu wuteeg ñoom li ñu gëm wa yakrahu xilaafahu man al Abbaas de bés bu ma fi wanee ni damaa tuub wala may wane lu wuteeg ñoom ñii di kuffaaru Quraysh kilifa yii de ah, loolu dina doy waar de looloo taxoon nag wa kaana yaktumu islaama mu doon nëbbu li nga xam ne mooy ak ñu ngi ci riwaaya bi nga xam ne da'if la ba léegi mooy wiru bu seyna abu raafi' radiyallahu anhu wa arda mu ne wa kaana mu ne sama sang bi di al abbas man abu rafi radiyallahu anhuma wa kaana za maalin boroom alal la nag ju bari la woon boroom alal ju bari la woon man sama sang bii di seydina al abbas za maalin kathirin mutafarriqin fi qawmi boroom alal ku bari ku yàlla masha allah mayoon alal ju bari la waaye alal ji dafa dispersé woon ci biir waa Makka mooy ne presque Seydina al Abbas daal kilifa gu ne rek am na loo ko fa yoreel am na fa alal tellement ni mu bari woon alal bu doon tey ñu naan moom de daanaka entreprise bu yëngu rekk am na fay action xam nga ne loolu moom ku ko yàlla defal mooy ne ah maasha allah bari la nga moo tax mu ne wa kaana daa maalin kathirin mutafarriqin fi qawmi boroom alal ju bari la woon nag ju tasaaroo woon alalam jooju ci biir nit ñi mu ne wa kaana abu lahabin kantaa frère am bu mag bi muy abu lahab boroom tabbat yadaa alayhi la'natullah qad taxallafa an badrin fa ba'atha makaanahu al-aas ibn hisham ibn al-mughira léegi moom dafa wuute woon comme niñ ko gise woon waxoon nañ ko keroog Quraysh bi Abu Jahlin di tëb di mobilise gars yi naan adriku wa ayrakum comme ni ñim xadiisu imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi Abu Jahlin istanfara Abu Jahlin naas wa yaqul adriku wa Abu Jahlin moo doon ëmmëte nit ñi di leen woo naan leen adriku wa dab leen seen njëgg mi keroog gisoon lañ ne abu lahab alayhi minallaahi naarun zaatu lahab demul woon ndax dafa amoon ngànt moo tax mu ne moo abu raafi radiyallahu anhu wa kaana abu lahabin mu ne kànta abu lahab qad taxallafa an badrin demul woon badar fa ba'atha makaanahu al-aas ibn hisham ibn al-mughira mu daal di yónni palaasam al-Aas ibn Hisham ibn al-Mughira nekk freeru Abu Jahl bi nga xam ne nijaay la woon xam nga nijaay la woon ci kan ci Seydina Umar ibn al-Khattab nijaay la woon ci Seydina Umar ibn al-Khattab al ibn Hisham bii moom la Seydina Umar ne woon man maa ko rey voilà loolu gisoon nañ ko tamit ndax daa amoon det yu mu yoreeloon Abu Lahab manu koo fay mu ne ko nag léegi ni ngay def yow yaay dem xeex sama place bu ko defee ñu ñu kitoo mu ne wa kadhalika kaanu sana'u lam yataxallaf rajulun illa ba'atha makaanahu rajula mu ne noonu lañ doon def ñoom waa Quraysh kenn amul kenn koo xamante ne nii demul keroog Badr lu dul ne yónni na palaasam keneen lii lépp waxoon nañ ko falamma jaa'awul xabaru an musaabi ashaabi badrin min quraysh léegi nag mu ne abu lahab nag bi nga xam ne nag ci la xabaar bi fii ñu toll xabaaru këni hee eh, quraysh décimé nañ leen an musaa bi ashaabi badrin min quraysh que ñi ñu rey kilifa yi ñu rey ak nombre bi ñu baree ci waa quraysh lañ rey keroog Badr bi mu jotee xabaar bi comme niñ gisoon alxaysumaan ibn abdillahi alxuzaa'i radiyallahu anhu ni mu ko waxe woon mu ne nag bi ko loolu xabaar boobu dikkalee moom abu lahab kabatahu allah wa axzaa buur yàlla daal di koy gàcceel toroxal ko mooy ne xabaar bi da ko mettre à genoux moo mel siggati xool sax mënatu ko ndax gàcce gu ko dugg ci ponkal yi nga xam ne ay ànd doowam lañ woon doon xeex mais naa la main seydina rasulillah di doomi mbokkam bi abdallah radiyallahu alayhi salaatu wassalaam waaye euh, defet bi métti ko mu daldi buur yàlla daldi koy kabatahu daldi koy tuutil wa axzaahu daldi koy gàcceel mu ne moom nag kantaa ñun nag ñun waa kër Seydina al Abbas man Abu Rafi ak ay ummu ah, uh, ummul ummul fadleek di Lubaaba bint al Haaris ak radiyallahu an il jamii wajadna fi anfusina quwwatan wa izza wa izza nee na ñu daal nag ñun bi ñun bi xabaar boobu bi mu jotee bi ñu jotee xabaar bi dégg ni rey nañ ñoon ñépp ci Quraysh nee na waaye ñu ngi am genre comme si yëg ne dañoo am doole ci saase ndax ay julli lañ ne dañu doon nëbbatu waaye zan gis ne nag tedd nañ féete nañ kaw Quraysh kene léegi moom amatul mooy bon du ñëwaat di wane liñ kene gëm nañ mais mooy lool sa fin sa fond intérieur sa biir nga yëge ne benn fierté boo xam ne kenn manu la manu koo natt kenn manu koo takk léegi nag xaala wa kuntu rajulan da'ifan mu ne Kantaa man Abu Rafi' damaa nekkoon nit koo xam ne ku feebal laa woon ci mbind mooy ku feebal la woon ci mbind du nit ku ku ku corpulent ku sew la woon te tuuti mu ne wa kuntu a'malul adqaaha anhituha fi hujrati Zamzam mu ne man nag sama liggéey li ma doon liggéeyal sama sang di Seydina Abbaas man dama doon liggéey li nga xam ne mooy al aqdah genre ay poterie la genre ay kaas lay doon mooy yoo xam ne ci poterie lañ koy def ay ndab yoo xam ne dañ ci ay récipient yoo xam ne dama ko doon yàtt di ko di ko taaye fi ma ko doon liggéeye nag fii xujrati zam-zam foofu zam-zam nekk di ndoxu zam-zam nee na fa wallahi inni la jaalisun fiiha nee na maa ngi toog foofu ci foofu noonu zam-zam nekk xujra muy xujra mooy benn genre wu lu mel ni genre mbaar buñ fa def noonu foofu ci zam-zam foofu laa ne woon fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla man abu rafi inni man de la jaalisun fiiha man daal naka laa fa toog an an xitu aqdaax yi may continuer di def sama liggéey comme ni ma koy defee tous les jours di yatt di di di taaye di di di di di di yatt sama sama poterie yooyu may defar mu ne waa indi te ci sama wet mu ngi woon ak man ummul fadli radiyallahu anha jaalisa nee na ummul fadli di yaayu ñoom seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anil jami' mu nga woon sama wet daal di toog mu ne waqad sarranaa maa jaa'anaa min xabar mu ne nag ñun fa toog li ñu dégg ñoom alxaysumaa nag ñi ñëw di confirmer ñoo ñépp wax que ne réellement Quraysh defe na leen te rey nañ ci ñoom ñu bari nee na loolu nag dégloo ñu maag Ummul Fadl li ñu dikkal ci information mu ne bi ñu toogee noonu rek id aqbala Abu Lahabin yajurru rijlayhi bishar xatta jalasa ala tunubil xujra mu ne nag di ñu toogee noonu ñun di bëgge di di di di di suñu mbég ci li dal suñu mbokk ki Quraysh yu bon yi neena na rek Abu Lahab daldi tëll daldi agsi mu ngi diri nag tànkam yi ci mbon sens mooy ne <laughs> yajurru rijlayhi bi shar di dox di direeku di ñëw nouvelle bi mu dégg moo ko metti ba ni muy doxe sax da koy xool rek xam ne kii oh nouvelle bi laal na ko te naqari na ko mu ñëw xatta jalasa ala tunubil xujra nee na mu ñëw ba toog ci mbaar moomu ñu def foofu ci zam sam ndax mbaar mi dañ koy def léegi ay buum yi moom lañ naan tunub muy buum yi ñu takke mbaar mi xaymay naar yi mbuur buum yooyu ñu ko tekke ci la ñëw toog eh? fa kaana dhahruhu ila dhahri mu ne dafa ñëw nag toog eh, léegi sës mooy sama ginnaaw tooge de telle sorte comme ni ngeen di tooge rek kenn ñëw toog sa ginnaaw léegi sa dos contre son dos nee fii naa ñëw toog huwa jaalisun id qaala an naas fa kaana dhahruhu ila dhahri fa baynaa huwa jaalis mu ne nag bi nga xam ne ci la toog noonu moom Abu Lahab ñëw toog son dos contre mon dos man Abu Rafi' mu ne id qaala naas ci la rek ci noonu rek id al fujaiya mooy da mooy dañuy jékk rek lool xew id ci noonu rek qaala naasu nit ñi ñëw nit ñi ne hada Abu Sufyan mu ne wasmuhu al Mughira ibn al Harith ibn Abd al Muttalib qad qadim bi ñu toogee noonu rek nit ñi ne eh, Abu Sufyaan a ngoog di ñëw pas Abu Sufyaan nag mi yoroon njëgg mi de Quraysh dafa baroon ay Abu Sufyaan kii nii Abu Sufyaan boobu di bàyyi ñoom Seydina euh, Muawiya Saxr la tuddoon Saxr ibn Harb kii nag euh, al-Mughira la tuddoon mu ne wasmuhu al-Mughira te Abu Sufyaan bi euh, kii moo ko jur frère Abu Lahab moo ko jur frère baayu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko jur mooy Abu Sufyaan bii frère la ci yonent bi alayhi salaatu salaam ndax alxaaris mi ko jur mook Abdallah mi jur yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo bokk Abdul Muttalib mu ne nit ñi ne ah Abu Sufyaan Abu Sufyaan a ngi mu ne Abu Sufyaan moomu nag man Abu Raafi' ismuhu turam al-Mughira la tudd ibn alxaaris di doomi alxaaris boobu ibn abdilmutalib di doomi maami yonent bi alayhi salaatu di abdilmutalib di baayu kan abu lahab mooy frère abu lahab moo jur abu sufiyaan bi xat xadima nit ñi ne hé abu sufiyaan agsi na di doomi alxaaris alxaaris doomi abdilmutalib qaala moom seyna abu raafi mu ne radiyallahu anhu fa qaala abu lahab abu lahab ne halumma ilay ne ko abu sufiyaan ñëwal ci man fa indaka la amri alxabar ne fa indaka la amri waat naa ko ci sama dund ndaw dund ko bon mu la la waat moom abu lahab ay dund abu lahab lu mu jariñ waaye lu mu tekki mu ne la amri waat naa ci yàlla fa indaka alxabar këne yow abu sufiyaan yow moom mën naa laa déglu ndax li ma dégg ci information boobook léegi man nekkul lu may dëggal commencé na ma toucher waaye nag yow mii moom xam naa ni am nga xabaar bu leer ci li xew ba xaala mu na ko fa jalasa ilayhi wan naasu qiyaamun alayhi léegi Abu Sufyaan ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib ñëw fekk ci Abu Lahab bàyyite xam jege si ko comme que woo na ko mu ñëw nit ñépp nag xiyaamun alayhi daal di koy wër nag wër abu lahab ak ki nga xam ne mooy doomu mbokkam bi di abu sufyaan ibn alxaaris ibn abdil muttalib fa qaala abu lahab ne ko yabna axi yow sama doomi frère axbirnii kayfa kaana amru nnaas question directe et claire et nette mu ne ko mbir nii yow sama doomi frère di alxaaris yow abu sufiyaan nettali ma kayfa kaana amru naas ana mbiru nit ñi nan la fa deme question bi leer waa badar suñu mbokk yi demoon badrin naka lañu mujje nan mooy seen mbir loolu laa bëgg nga tontu ma abu sufiyaan parole bee ngeen jox ne ko abu sufiyaan ne ko wallahi maa ngi wàcc yàlla man abu sufyaan ibn alxaaris ibn abdilmuttalib maa huwa illaa an laqiina alqawma fa manaxnaahum attaafanaa yaqtuluunanaa kayfa shaa'u wa yasiruunanaa kayfa shaa'u wa aymu llah ma'a daalika maa lumtu nnaas laqiinaa rijaalan biidan ala xaylin bulqin bayna as-samaa'i wal ard wallahi maa tuliqu shay'an wala yaquumu lahaa shay Allahu akbar Abu Sufyaan ibn al-Haaris ne Abu Lahab eh, wallahi ah sama baay tëx maa ngi wàcc yàlla ne danga maa laaj ma wax la lu xew maa ngi wàcc yàlla ne maa huwa wallahi maa huwa illaa an laqiina al qawm ñun daal dañoo dajeeg saxaabaay seydina muhammad yi aleyhi salaatu wassalaam gis nga bi ñu dajeeg ñoom dañu waaye xeex bi dafa tàmbale rek comme si fa manaxnaahum aktaafanaa yaqtuluunanaa kayfa shaa'u wa yasiruunanaa kayfa shaa'u ñun daal xeex bi dafa commencé rek ñun daal mel ni dañoo jël suñu mbagg yi am na ci beneen ak suñu doq yi suñu wanu xuuranaa suñu doq yi suñu baat yi lañ leen may livrer leen ko yaqtuluuna naa ñu ñuy rey kayfa sha'u ni mu leen neexe pas ni mu ñu neex ñoom daal da xeex bi daa tàmbale rek ñu ñuy góob suñu bopp yeeg suñu mbagg yi comme ni nga xamante ne noonu la leen neex Allahu akbar ah, li mu wax rafet na ci balaa Allahu akbar fa manaxnaahum aktaafanaa wa nuxuuranaa ci beneen riwaay yaqtuluunanaa kayfa shaa'u ñu ñuy rey kayfa shaa'u ni mu leen neex wa yasiruunanaa di ñu def ay prisonnier kayfa shaa'u ni nga xam ne naan la leen neex Allahu mu ne nag Abu Lahab wa aymullah maa ngi wàcc yàlla ne ma daalika ma ànd ak loolu ñu ñu doon def de di ñu góob suñu bopp yi comme ñu yori sartu di góob gubu mboq noonu lañ ñu doon góobe suñu bopp yi ak suñu mbagg yi ba pare du ñu def prisonnier comme ni mu leen neexe dañu rey comme ni mu leen neexe waaye mu ne wa aymullah maa ngi wàcc yàlla ne maa zalika ànd ak loolu lépp maa lumtun naas ah ñi ma àndaloon di waa Quraysh man de Abu Sufyaan ibn al ŋàññu ma kenn ci ñoom duma ci ŋàññi kenn ndax du yaafuus du yaafuus a tax de déedéet du yaafuus waaye laqiina rijaalan biidan ala xaylin bulqin bayna samaa'i wal ard li tax nag ma dédommager leen ba duma leen ŋàññ ne yéen a yambar rek céppéet tàppet yi ngeen doon yaa fuus déedéet duma ci wax kenn lool ndax ñun laqiinaa ñi ñu dajee la tax dañoo dajeeg rijaalan biidan ay góor yu weex tàll lañ dajeel ala xaylin bulqin ñu ngi ci ay warwaay ay fas yoo xam ne bulq fas yoo xam ne day mooy bulq mooy couleur boo xam ne day am lu weex ak lu ñuul ñoo ci jaxasoo lool nga xam ne day am ñuul sawaat beeg bayaat bi dañuy dañuy jaxasoo muy couleur bu rafet mu ne ñoom man ñu ñu dajeel ñu weex tàll lañu ay góor yu weex tàll yor fas yoo xam ne ñuul beeg weex bi dafa jaxasoo ñu nekk entre asamaan seeg suuf si wallahi maa tuliqu shay'an gis nga ñooñu nooñu ñu dajal du ñu bàyyi dara amul kenn ku ñuy dajal ci ñun lu dul faagaagal nañu wala yaquumu laha shay'an te dara manu leen résister loolu moo tax ma ne duma ŋàññ waa Quraysh défaite bi ñu am li muy rëy rëy ak mel dañoo ñëw rek may leen suñu doq yeeg suñu suñu mbagg yi ñu ñuy rey di ñu jàpp waaye nag duma ci ŋàññ kenn ndax ñi ñu dajee la tax qaala abu raafi sayna abu raafi nee bi ma déggee mu wax loolu fa rafaatu tunubal xujra bi yadi thumma qultu tilka wallahi al bi ma déggee mu wax loolu nee na ma yëkkati buum yi buum yi ñu takke woon xayma boobu nekkoon foofu ci zamzam fi ñu toog muy buum yi ñu takke mbaar mi nee na yëkkati ko sama loxo tayuma ko sax summa qultu rek ma ne tilka wallahi almalayika tilka gis nga loolu ñooñu nga gis wallahi wat naa ko ci yàlla almalayika ñooy malaaka yi aleyhum salaam léegi sa waay feeñ na xam nga dañ doon nëbbatu mais bu waxee lii mooy feeñ na bu waxee lii mooy feeñ na moo tax nee na damaa wax loolu rek fa rafa abu lahabin yadahu fa daraba wajhi darbatan shadida nee na abu lahab dama ko wax rek mu tëgg moom dej tër daal may kaawu ci saasi mu yëgati loxoom fa daraba wajhi sama xar kanam gi lu dóor pas ay lexa ah. mais xar kanam gi bët yi ko def bët yi la ne ko rëll darbatan dóor goo xam ne shadida bu tara tara tar la mu dóor moom Abu Lahab alayhi laanatullah nee mais bi ma dóoree noonu rek wasaawartuhu rek ma dugg ko daf ma mooy xeex la rek nee na dama dóor sama kaabaab gi la yi dafa ubbi kaabaab gi la sama kaabaab gi la ubbi dóor woo xam ne tar gi mu tar mais manuma def lu dul wasaawartuhu rek ma dugg ko kay dugg ci yeel yi fahtamalani wa daraba bi al ard nee na bi ma duggee ci yeel nag rek mu yenu ma <laughs> lii moom bëri lay gina ñëw <laughs> mooy xeex rek xeex la mel ni combat yi gladiateurs yi sauf que nag amuñuy armée ay kii moom loxo lañ koy joxe moom nee na naka laa ko dugg faxtamala nii mu yenu ma simpi ma liñ naan mu simpi ma wa daraba bi al ardi rimb ma ci suuf fi fëgg ma fëgg goo xam ne ci suuf <laughs> imaginez l'action bi moo war naa rafet <laughs> Abu Lahabin al mal'un <laughs> muy góorgóorlu ci koo xam ne ca kaw nee na la wa kuntu rajulan da'ifan man dama nekk koo xam ne ku tuuti laa woon ku faible laa woon <laughs> nee na kon mu ma ba ci kaw wa daraba bi al ard fëgg ma ci suuf si tël ma baraka alayya euh, alayya yadribuni ba pare mu sukk nag sama kaw toog sama biir bi sukk sama kaw di ma jox ay joon yi di ma dóor mooy di ko yónni ay direct toog ci biir bi di ko yónni ay direct moom xam naa moom Abu moom mer li mu meroon keroog yépp danaan xaaral ma simpi ko ci ku bon rek ñuy wax mu naan koo koy malaaka yi kon ndekk kii dafa tuuba yenn na ko fëgg ko ci suuf doyul mu bóof ci kaw di ko yónni ay deret di ko yónni ay tuubaa jaare mu ne nag wa kuntu rajulan da'ifan man abu rafi comme ni ma leen ko waxe man dama ne woon nit koo xam ne ku ku ku faible laa woon nee na bi mu ma toogee noonu di ma yónnee ay kurpeñ fa qaamat ummul fadli ila amuudin min umudil xujra fa axadat fa darabathu bihi darbatan falaat fi ra'sihi shajjatan munkara nee na bi mu may dóor noonu ummul fadli mi nga xam ne moom sama sang la te muy soxnaay sama sang di Seydina Abbaas nee na dafa xeex bi di demee noonu Abu Lahab di profité di ma dóori korpeñ nee na ci la jóg fekk amul mooy benn pilier ci pilier yi nga xam ne moom lañ def euh, mbaar mi foofu mbaar mi nekk zam-zam na moom la simpi benn bi jël ko fa darabatu bihi darbatan daldi ko ciy fëgg fekk Abu Lahab fi mu toog ci biiru Abu Rafi bi radiyallahu di ko dóori dóor ko pilier boobu la ko fëgg ci boobu pil la ko dóor falaat fii ra'sihi shajja mu rek bopp bi di ubbeeku fi ko teg bopp bi toj benn góom bu garaaw deret ji di sarsari daal di génn toj bopp bi toj deret ji sarsari wa qalat ummul fadli radiyallahu anha ne ko teg ci nga jigéen moom <laughs> bon yii moom mooy ku ne man ngaa imaginer que nii la rek la mën a demee mu fëgg ko ko ba pare ne ko astadaftahu an ghaba anhu sayyidu ne ko danga koy ñàkkal doole di ko ñàkkal fulla di ko def nii di ko ñàkkal doole di ko duma ndax lan ndax sangam bi di sa frère dafay nekkul al Abbaas léegi nag Abu Lahab nag daldi rus fa qaama muwalliyan dhalilan mu daal di jóg nag sama biir bi mu toogoon bopp ba toj na ak li ko Ummul Fadli wax ne ko danga koy néewal doole ndax sangam moom Abu Rafi mii te di sa frère dafay nekk la tax ngay profitoo comme que nekku fi ngay profitoo di ko def lii la fa kon mu daal di jóg sama biir bi mu bi di ma yónnee Tuubaa njaarim mu walliyan zalilan wane ginnaaw nag di dem zalilan daal di torox moom abu la mbooloo mee fekk ko xoola ki mbooloo mi ñëwoon doon ko déglu bi mu woowee doomu frère bi abu sufyan ibn al xaaris radiallahu taala anhu abu sufyan ibn al xaaris mujj na xoolal loolu loolu yëpp mu def mbooloo mi ñëw tiim ko foofu nga xam ne bon kaaba gi ni muy bëree nit yoor yoor gi suba gi noonu mu nekk fi di xeex ba jigéen ñëw toj bopp bi te loolu ba pare wax ko lool ci biir nit ñi mooy man la fayu ndax yooyu gis nga boo fi jéem a fay wallaay ko ma masa dal nga xam yooyu moom bu bu loolu moom bu la femme yi defee noonu moom bi yoboo yow moom moom li gën a woyof ci loo mën a def mooy noftil te gaawu jóge foofu ndax loo wax lu ne rek mooy yaa ngi gën dugal sa bopp de toute façon moo la dàq maîtriser la foule te dina wax loo xam ne ah boo moyul du la arranger mu jóg valilan daal di nekk ko torox abu raafi radiyallahu anhu ne fa wallahi ma aasha illa sab'a layaalin hatta ramaahu allahu bil adas fa qatalat mu ne gis nga moom abu lahab maa ngi wàcc yàlla ne dundul lu dul sept jours sept guddi la dund après jour boobu noonu ba ni ko buur yàlla di sot di ko sànnee al adasa benn feebar la woon boo xamante ne ni euh, ay picc lay mel ni lay doon yoo xamante ne ni dañuy feeñ ci yaramu nit ki comme genre peste comme genre peste lay doon bu ñëwee nag lu ci ëpp day rey waajim dal loolu nag moo dal Abu Lahab loolu la ko buur yàlla daal di sànni mu dal ko feebar boobu la ko buur yàlla roof waaw akbar waay waay tabbat yadaa abi lahabin fa qatalathu affaire boobu feebar boobu nag moo ko daal di rey feebar la boo xam ne te day wàlle bu bon tey wàlle gaaw a faagaa galaate man na laa dal nag nga rëcc mais bariwul lu muy dalaate nit ki rëcc euh, faqatalatu set guddi après mu dee xoolal Abu Lahab ak coow lu bari li ngay dégg yépp muy ki njëkk saaga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ki njëkk a wax lu bon ci diini ji keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajalee waa Quraysh woo leen mooy ki ko ne tabban laka alihaada jamaatana toskare na la ndax lii wa tax nga nga dajale ñu moom ak jabaram ja di umm jamil alayhima min allaahi maa yastaxiqaan ni di dox ci gàllankoor yonent bi alayhi salaatu wasalaam seeni guddi seeni bëccëg lépp ñuy góorgóorlu ci loolu bokkoon ci ñi ginoon a lorit mbugal yuñ doon teg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba tabbat ya daa wàcc ci ñoom ñaar muy Abu Lahab ak ki nga xam ne mooy jabaram ju bon jooju di uh, Ummu Jamil waaye xoolal kooku noonu lan moo ko rey xeex xeex da doon xeex xeex xeex à mbedd à la fontaine looloo ko rey yaa subhaanallah yëf yi ñàkk fayda xeex ci yoo xam ne jaruñul dara looloo ko rey waay waay kii moo bon nim deewe léegi nag bi ko loolu noonu rayee wala Abu bu buñ la nee noonu deewee nee da doon xeex ba dee da doon xeex ak benn ku doyadi ci mbind muy Seyna Abu Rafi la doon góor-góorlu ci kawam di ci wane ay maajéeréem yu mu am ak ay coup de yu mu man ba Seydina Abu Lu euh, Seydatuna Ummul Fadli fekk ko fa daal di koy fëgg li nga xamante ne nii mooy benn pilier bopp ba fa la jaare buur yàlla roof ko feebar boo xam ne day wàlle set guddi après mu dal di dee alayhi laanatullah mu ne moom seydna abu raafi radiyallahu anhu mu ne fa laqad tarakahu ibnahu ba'da mawtihi thalathan maa dafanaahu hatta antan li nga mujj gu ñaaw mu ne falaqat tarakahum naa gis nga bi mu deewee ci septième guddi gi ñaari doomam yi nekkuñ fa di ko kii ah, ah non non non nekkuñu fa mukk mukk mukk mukk ginnaaw bi mu deewee ba'da mawti yi salaasan ñetti fan lañ ko fa bàyyi bëgguñu koo suul maa dafa naahu suuluñu ko xatta antana ba mu commencé kooram moom Abu Lahab di xeeñ Allahu akbar di pétrifier foofu yépp di xesaw mais doom yi bëgguñu ko suul mu ne wa kaanat qurayshun tattaqi hadhihi al-adasa kama tattaqi mu ne nag quraysh ah dafa ragaloon nag feebar bii dal Abu Lahab nga xam ne ay picc lay def sa kii bi après te day gaaw mag euh, wàlle mu ne nag Quraysh dafa ragaloon nag feebar bii dañu ko ragaloon kamaa keem ni nga xam ne keem ni nga xamante ni nii euh, tattaqi ta'un comme ni nga xamante ni nii noonu lañ ragale ta'un muy pest gis nga ni ñu ragale pest noonu lañ ragale woon feebar bi ndax ko moyu ku ku ku moytuwul ku moytuwul wallaay dalay wàll te boo moywul doo ci jóg ah moo tax ah gaa yi tamit bon doom yi muy ñaari doom yi gaa yi ñoom bëgguñu ko woon jege ah non doo ndax tamit bon bëgg a dee te mu ngi nii tamit di xesaw te li ko dal moom feebaram bii di ko suuli far jaare fa jeemo loolu moom moom moom moom moom c'est pas bénéfique mu ne xatta qaala lahuma rajulun min Quraysh noonu lañ continuer ñaari doomam yi ba benn waay ci waa Quraysh ne kii ne benn waay nag romb leen fa benn waay bu bokk ci waa Quraysh bi gisee mbir mi duré ñetti fan ñu bàyyi fi seen bàyyi suuluñu ko toppatoowuñu ko te Quraysh tamit bon defuñu benn effort ngir tamit bon suul ko ndax ndax li ko dal li ko li ko li ko ray la imaginer comme mu ngi mel ni temps yi Ebola am ñu ne waa ji Ebola moo ko rey mooy ne bu dee yéen protégé wu ngeen te xalaat leen jamono yooyu mooy ne yéen bon duñu ñenn ñi ñu bari li leen ci li ñu attrapé kii bi feebaru Ebola li médecin yi wax mooy ne dañoo demoon doon suul. seen mbokk yu gaañu au lieu ñu bàyyi ñu test def ay test ci ñoom est-ce que looloo leen rayam déet ñu gaaw di leen suul far jilaalaa ci feebar bi jaare ci su génn àddina ñii nag loolu lañ doon bañ Quraysh tamit il n'était pas chaud ci mbir mi ah hatta qaala lahuma rajulun min Quraysh ba nag di leen benn waay ci waa Quraysh nag ne leen wayhakuma ñëw ci doomam yi moom Abu Lahab ñaari doomam yi ne leen daal toskare ñeen la leen ala tastaxiyaan yéen xanaa du ngeen ruus xanaa amul mbañum yéen amu ngeen mbañum ruus xanaa du ngeen ruus inna abaakuma qad antana fii bayti laa tadfinaani yéen seen bàyyi dee këram bay xeeñ di xesaw mais du ngeen ko suuli du ngeen da koy bàyyi noonu fa qaala ñaari doomu abu lahab yi ne naxsha adwa hadhihi al qurha Allahu ne ñun nag euh, dañuy ragal euh, affaire bi li ko dal feebar bi ko dal ba tax mu dee lañuy bañ mu daal di ñuy wàll fa qaala waa ji ne leen hé ma ne bu leen ma fontoo ngeen di wax seen wax yi naan dañuy intariqa fa ana u'inukuma ali léegi loolu ngeen di ragal xanaa man nii nga xam ne yéen yeen la gën doon mbokk ak moo leen jur man xanaa bu ma engagé woo ne man dinaa leen dimbali ci ñu ngeen suul ko xanaa di ngeen di ngeen ko def boobu intolika aywa jóg leen ngeen wëy dem leen fa ana man u'inukuma naa leen jàppale fii alayhi ci suul di ngeen koy suul waaye nan lañ ko suule subhaanallah dee kenn bëggulaa jege wuu lii de dara jaru ko moo tax gis nga bon daay suñu borom te xoolal suñu boroom ni waxoon bam koy wax mooy ba yonent yi alayhi salaatu salaam jour ba mu commencé leeral ci waa su wax en public li ko yàlla yónni ci la Abu Jahl Abu Lahab waxoon li mu waxoon suñu boroom wàcce loolu tabbat yadaa abi lahabin wa tabb maa aghnaa kooku toskare nag mooy ne manuloon a def dara loolu ba tuub mooy ne même pour contrarier yonent mi alayhi salaatu sax manul woon ñëw ne bon ñëw ne doomu bokkam bi alayhi salaatu salaam ne ko léegi tuur naa même loolu noonu manu ko woon xam nga nit manoon na ne léegi man dama koy def ngir ñi koy toog ma daal di leen yàqal wan leen ne ndek alxuraanam ci li mu wax du dëgg mais <laughs> même loolu noonu manu ko woon année yooyu yépp dix ans treize ans Makka ba deux ans yi muy lépp di quinze ans ci début ba année bu njëkk ba Makka la yonent mi alayhi salaatu wa waxoon lool mu waxoon ko alxuraan wàccoon lool ne tabbat kii de toskare na toskare na alku na ay way jële de même doom yi mu jur bëgguñu koo jege bëgguñu koo denc kon waa ji ne leen nag hé jóg leen ngeen naan da di wax seen wax yi man u'inukuma dinaa leen jàppale ci li nga xamante ne nii alayhi ci suul gi ngeen koy suul fa wallahi mu ne nag maa ngi wàcc yàlla man abu raafi raxmatullah alayhi maa xassaluuhu illaa qadfan bil maa'i alayhi min ba'id gis nga gaa yi raxa kiiwuñu ko sanguñu ko de mu ngi doon nëb amul kenn kenn koo xamante ne ni keroog këne sang nañ ko sanguñu ko de fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla maa xassaluuhu suuluñu ko illaa qadfan bil maa'i alayhi min ba'id ni ñu def daal ndox lañ jël sanguñu ko de biñ koy waaje biñ koy toppatoo noonu kenn na ko sangu fee daal lañ jël ndox tollu distance bu sori dal di koy xëpp sànni ko ci koor bi noonu maa yadnuuna minhu jegewuñu ko benn centimètre jegewuñu ko fu sori lañ toll di ko puus di ko xëpp comme ndox summa tamaluhu ila ala makk fa asnaduhu ila jidaarin summa radamu alayhi bil xijaara ñu dal di koy fexe am nuñ ko teg ba yëkkati ko yóbbu ko ba ci kaw Makka ñu daldi koy ñëw ci benn mur ñu teg ko ci wetu mur bi daldi koy sànni sànni fa ay ay ay xeer ba xeer yi muur ko foofu allahu akbar noonu lañu dencee almalunu mi nga xam ne dara tegu ko lii lépp lu dul weddi gu mu weddi woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dox di xëy di gont ci loo xamante ne moo koy mettital ak loo xam ne mooy tax mu capoter euh, li nga xam ne mooy mission wam moom alayhi salaatu wassalaam moo tax waahi ku nekk nag na nga xalaat ci yii mooy gis nga mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci lay yóbbe lépp même say dund gi nii nga fiy nekk lu mu gaay mel ni lu ra lu neex lu kii nit ñi di la pompe mooy ne wallahi mooy ne yow dangaa dangaa xamagul rek dangaa xamagul dangaa xamagul moo tax léegi seydna abu rafi radiallahu anhu mu ne ah, kon noonu la abu lahab daldi deewe keroog bi nga xam ne ci la ko li xew Badr ba mu ko jotee muy information yooyu noonu la def ba dee ginnaaw biñ tojee bopp bi ak noonu la ko doom yi sànnee foofale moom nag Seydina Abu Rafi radiyallahu anhu a mu ngi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ginnaaw gi Seydina al Abbaas radiyallahu anhu da koo may Ah, am na nag ñu ne yonent mi alayhi salaatu da ko libéré ginnaaw bi nga xamante ni nii ci la ko ñëw daal di koy bégal ne ko say sama al Abbaas kat daal dinay tuub a ah, waaye ku mel ni imaam alxaafid rahmatullah alayhi dafa wax ci al isaaba fi tamyiz saxaaba radiyallahu anhum mu ne këne liñ jàpp mooy ne moom ñu ngi ko libéré Abu Rafi keroog bi nga xam ne ci la bégal Seydina Al Abbas këne yonent bi alayhi salaatu wasalaam gañe na ci la ko sangam di Al daal di libéré ginnaaw gi nag mooy ne da koo mayoon kan yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom kon gis na moom waaye fekkowu ko mais fekke na nag ghazwatu Uhud fekke na ko ak xeex yi nga xam ne ñoo topp ci Uhud bépp xeex bu yonent bi alayhi salaatu xare ginnaaw badrin di Uhud jëm kaw yooyu yëpp moom Seydina Abu Rafi bi fekke na ko radiyallahu taala anhu wa ardaa moom Seydina Abu Rafi radiyallahu anhu moom la comme ni imaam Ahmad ibn Hanbal solo na ko noon imaam ib ib Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi na ko noon imaam annasaayi yi alayhi soloo na ko na ko noon imaam alxaakim imaam ibn xibbaan ñoom ñépp soloo nañ ko moom seydna abu raafi mu ne euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni benn waay ci li nga xam ne mooy euh, mu collecté li nga xam ne mooy mooy azaka yi fa qaala mu ne moom mu ñëw ne waa ji nag ne ñëw ci Abu Rafi ne ko intaliq ma'i fa nusibu minha ne ko nañ dem kaay gunge ma ñu dem ci yoon yónnent yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko defee ñu daal di dem collecté ji li nga xam ne mooy azaka yi bu ko defee amaana nga man cee am dara ndax alxuraan ni mu ni mu séddalee azaka yi wal aamiliina alayha ñooñuy am nañ ci cër mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci azaka yi di dox di ci liggéey di ko collecté ak agence bu doon tey agence yi nga xam ne ñoom wala ministère bi nga xam ne moom mooy euh, toppatoo azaka yi ñooñu mooy am nañ ci cër ñiy toppatoo mbir mi directement léegi nag mu ñëw proposer Abu Rafi ne ko nañ dem amaana nga amaale ci dara buñ buñ ko kiiwee suñu wàll maag yow ñu bokk xultu abu raafi nee na bi mu waxee lool radiyallahu anhu ma ne ko duma dem lu dul xatta astadina rasulallah allahu akbar mu ne ko duma dem lu dul ma sàkku ndigal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de ñun waroon nañ koy def bala ñoo dugg ci dara nastadina ñu sàkku ndigal ci yonent bi aleyhi salaatu nan lañuy sàkkoo ndigal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy sunnatuhul mutahhara sunnaam su leer sii sharia baam bi sharia am bii mu fi teg bala ma dugg ci dara ma xool lan la ci sharia wax lan la ci yonenti bi alayhi salaatu wassalaam jàngale Allahu akbar gis nga ni ñu wute woon ak ñun ñun moom dañuy def nekk ci di def ba diw benn waaye ñëw nañu waaye est-ce que xam nga ni lii ngay def nii sharia da koo tere nga ne lan mu ne la waaw wan la tegtali argument yi ngay uti nag sëriñ bu la ko daganal wala boroom xam-xam bu la ko daganal fu nekk nga woote fa Allahu akbar moo tax ñun moom duñu dara duñu tus xatta mu ne moom Abu Rafi radiyallahu anhu bu ma dem li nga ma wax neex na de waaw gis nga ñiy xaalis këful woon seen seen bopp déedéet mu ne ko xatta astadina rasulallah ba ma ñaan ndigal yonent bi mu inna mawla al qawmi min min mawla al qawmi na ko mais mooy alliance boobu day dox seen diggante mu ne ko yow abu rafi ah, inna mawlal mi xanaa xamoo ne ki nga xamante ne nii ci nit ñi moom ñi ko libeere nit ki ñi la libeere ñooñu ak ñi nga xam ne ñooy say njaati gi min anfusihim waa ji ñu libéré ci ñooñ la bokk ci ñooñ la bokk wa innaatu ñun nag waa ahlul bayti di waa kër sama waa kër man alayhi salaatu wasalaam laa taxillu lana sadaqa li nga xamante ne nii mooy eh, eh, azaka daganul ci ñun hmm? kon nag moom Seydina Abu Rafi radiyallahu anhu moom nag mu ngi génn àddina eh, am na imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moom mu ngi génn àddina keroog juste avant moo njëkk a génn àddina lu tuuti seydna Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhuma wala muy juste avant wala juste après seydna Usmaan ci la génn àddina loolu la imaam al-Waaqidi wax rahmatullah alayhi waaye ki nga xam ne mooy imaam ibn Hibbaan rahmatullah alayhi moom dane ci xilaafa seydna Ali ibn Abi Taalib ci la génn àddina moom seydna Abu Raafi' bi te moom sax di seyna abu raafi seyna ali ibn abi taalib la daldi woon def testament wam moom la ko joxoon moo tax seyna ali ibn abi taalib moo doon génne azakaay waa kër abi raafi ay doomam fekk ñoom ñu ngi nekkoon ay jirim seyna ali ibn abi taalib moo doon occupé wu ci alalam ak goneem yooyu nga xam ne mooy jirim yi mu bàyyi woon ginnaaw moom seydna abu raafi mawla rasulillah sallallahu alayhi wa kon noonu la génne àddina am na ñu ne avant seydna uthman wala après eh, buñ ne après nag mooy kon ci xilaafa seydna ali ibn abi taalib imaam al-Waaqidi dana Medina la génn àddina am ñu ne Kuufa la génn àddina l'an 40 ci xilaafa seydna ali radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma